muy fukk bi ak ñaar bi borom bi di waxe baada a'uudu billahi min alshaytaani irrajim yaa ayyuha alladina aamanu ijtanibuu kathiran min aldann inna ba'da aldanni ithm wala tajassasuu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yaakula laxma axiihi maytan fakarihtumuuh wattaqu llah inna allaha tawwaabur rahiim mu ne yaa ayyuha aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggali tani bu mooy te li ëpp lu bari min az-zanni lu bari ci njortu yi inna ba'd az-zanni ndax ci njortu kat ismun bàkkaar la wala tajassasu bu leen di nekk ñoo xam ne dañuy wante di yëddu wante wala yaxtab ba'dukum ba'da te nag bu mu jëw lenn li ci yéen bu mu jëw ñeneen ñi de ndax jëw mooy lan lan lay niru mu ne ayu xibbu ndax est ce que sopp naaxadukum kenn ci yéen an yàqula muy lekk laxma axiihi yàpp yaramu suuxu suuxu ki nga xam ne axiihi mbokk ndax yàpp ci xar nag bëyëg yooyu lañ koy wax bu dee nit nag suux la ñuy wax aya ayo eh, ayuhibbu ndax sopp na ahadukum kenn ci yéen an yaakula muy lekk lahma axiihi suuxu mbokkam maytan fekk mu faatu bañ suul ko mu dem sulli ko di lekk fa karihtumuhu mu ne borom bi joxe leen eh, réponse bi ne loolu moom yéen ñépp ko bañ fii mu ne ku ko dégg rek moom nee nga cam loolu moom moo salte loolu la ko nit di defee mu ne nag loolu nag mooy jëw nag ku boo boo xeebee boo boo boo boo wa salte rek tey jëw xamal ne moom yow waxoo fi dara te li ngay wax xamal ne jëw ak dem sulli kooku le di ko lekk benn la mu ne wattaqullaha na ngeen ragal borom bi tabaraka wa taala ta sori jëw ak li nga xamante ni di yëdduwante di espion ni sa mbokk jullit ñi ak yar njort yu ñaaw ci ñoom inna allaha te nag képp ko def loolu nag ba ñëw tuub na xam ne inna allaha borom bi tawaabun aji nangu tuub la te mooy delloo si jaamam yi rahimun ajiiruma kon la de kon nag loolu la de nekk fi yor njort yu ñaaw képp koo xam ne gis nga ñaar ñu taxaw rek nga naan li ma leer mooy ñee ci man sama ber lañ nekk ndax sama yaram wi kat boobu ba léegi bi ma leen gisee ñu taxaw ba léegi daa mel ni sama yaram wi daa dee ñu ne la waa yow après na sa yaram wi dee bu deewee léegi yow daal sa yaram wi daal jàpp nga ne daal yow dangay toog sa kër di xaw a tàyyel diw naan nga ne waa man kay ba ma génnee gis leen laa ne lii moo doon daw sama yaram loolu fan la ko nit teg loolu mooy xam-xamu lan affaire farfuli yooyu yooyu nga xamante ne nii min waxi shaytaan yi shaytaane moo koy dugal ci xelu nit ñi ngir yàq seen diggante loolu daal sa yaramu dee nan nga ci mën a taxawee gis ay ñu taxaw ne xam naa ñan lañ doon wax moo tax sama yaram yu dee loolu du dara loolu moom waxi shaytaane la rek moo koy wax ñi nga xamante ne nii moo koy dugal sa bopp bi mu ne kon yaa ayyuhal ladina amanu ee yéen ñi nga xamante ne nii wala bala ñoo àggale fee jëw nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam leeral nañu ni lii ma lan mooy jëw ay nekk fi naan wo moo nee na mooy zikruka axaaka bima yakrah mooy ngay tudd sa mbokk jullit ci loo xam ne moom bu fi ne woon du ko neex léegi nag loolu mooy jëw mooy ay nekk fi naan non man ñeme naa ko ah, man ragalu ma ko de bu fi ne newoon nii ma leen ko waxee laa leen koy wax dañ naan la yow xanaa xamoo li ngay wax loolu ci boppam la leen suñu borom nee na loolu mooy jëw yonent bi ci làmmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga ñeme ko ak nga ñàkk koo ñeme benn la fekk la ngay wax mu ngi ci moom waaye bëggul ku koy wax wala ku koy feeñalal secret boobu nga ñëw di ko wax naan diw wallaahi diw diw diw man moo ma jaaxal ñëw wax loo xam ne dëgg la lu nekk ci moom loolu mooy jëw mais nag neexu ko te bëggul kenn di ko wax même bu dee ñeme nga ko yaa ngi koy jëw léegi nag bu dee nag yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne ko mais bu dee li muy li ñu koy waxal foofu fa mu nekkul moom du nekkul ci moom dane loolu moo gën a rëy mooy da koo duural waxal ko loo xam ne kon amul kon ñu jàll ñu borom ne yaa ayyuhal ladina ya ayyuhan nas e yéen nit ñi inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa ñun ñoo leen bind ci zakar min zakarin ci góor wa unsa ak jigéen maa leen bind def leen lenn li ci yéen nekk ay góor wa unsa lenn ci yéen nekk jigéen wa ja'alnaakum ma def leen shu'uban ay waaso wa qabaa'ila ak ay tribu mu nekk yoo xamante ne nii mooy ay askan li ta'aarafu ngir ngeen xamante la nag de inna akramakum ki gën a tedd yëg leen ne ki gën a tedd ci yéen indallahi fa yàlla atqaakum mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla alimun aji xamaa kon la xabiirun mooy ki dañ kumpa lii suñu boroom wax la joo xam ne du daw xam ne ak d'une extrême capitale gis nga lii mooy dafa am gandum dafa am solo fi gina njomboxtaluk solo la nekk wax jii nii suñu borom di wax ci laaya wi ngir rek gis nga xam ne borom bi mi bind alaa ya'lamu man a ana kan moo gën a xam borom bi tabaaraka wa ta'ala ñi mu bind xam na ne nit ñi feebaru ay nekk jàpp ne maa gën nit xam nga jamono ji jataay bi weesu suñu ngi ko doon wax di di di di boddi wante ci xeet ak tamit jàpp ne man daal ci waasu wi laa bokk war a gën ñii di way sama baay kon maa war a gën ñi des loolu foo ngeen ko teg teguwul fenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam nee na képp koo xamante ne nii mooy gis nga sey jëf yu baax jëmalewu la gaalewoolul gaawalu la ci lu giiw sa askan wi nga bokk du la fa gaawal de bu kenn yaakaar ne ëllëg li ngay présenté borom bi tabaraka wa taala mooy maa doon diw wala diwa doon sa maam que ne loolu yow mooy sa bilan daal yow daal addina bi suñu borom da te mu waxoon ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala maa bind dee ak dund comme niñ ko gise woon ci suuratul mulki tabaaraka li yabluwakum ngir mu saytu leen daal di leen examiner ayyukum anakan ci yéen ahsanu amala moo gën a rafet jëf yow jëfoo nga ñëw di présenter sa borom lan parce que diwa doon saa maam daal diw daal moo doon saa baay wala diw sama xarit la woon tagu baax la woon loolu xam nga ne doyut yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko wax te suñu boroom lool la bëgg génne ki nga xam ne bëgg na am néeg ci këru yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu taf la ci boppam na la leer ne mooy ne fii nii foog jikko ju mel noonu mu set wecc ci nit ki nit ki fekk jikko jooju mu ngi ci xolam na ko xam ne moom ak ak ak ak yéegam ak dem ci yàllaam ak tamit yonent mi alayhi salaatu salaam nekkoon bu doon ne daa war a yéeg dem ci asamaan yi ngir def ko na ko leer ne gis nga toit bi ko tiim téegu néeg bi ko tiim weesoo gu ko fekk benn soq ci jikko ju mel nii mu ngi ci moom mooy ne gis nit ñi moom bu gisee nit li muy gisee njëkk a gis ci nit mooy li mu le li mu xam ne jàpp na ne moom moo ko ëppale wala boobu bi mu ko xoolee laaj ko sant yi mu wax ko mu jàpp ne moom fii mu ne gën na ko te demagul fent xamagul ko dara parce que rek diw nii la sant wala mu gis ko muy tubaab rek mu am loolu mooy mooy li nga xam ne complexe d'infériorité wala wala de supériorité ku mel noonu mooy moom du tranquille sax ci boppam du dal ndax nit la koo xam ne dafa am problème ci biir ndax problème mu xol la am suñu waroon nag xam moom mi bind doomu aadama yi xam na ne feebar boobu dafa nekk ci ñoom moo tax nag bu xamal leen ne gis ngeen nag yéen nit ñi ñépp laay waxal inna xalaqnaakum ñoo leen bind min zakarin ci góor wa unsa ak jigéen premièrement mooy man manumaa teg ne man góor laa kon maa war a gën jigéen ñi nekk benn macho bu bon koo xamante ne moom jàpp na ne moom bu mu gisee jigéen toroxal kese moom la ci xam ko waa jàpp na ne ah waaye jigéen fan ba sax bu benn jigéen nee jeune bi man nga maa jottalilee mu jàpp ne fii mu ne da koo xas mer mer ki naan ko waa yow man jigéen dina ma yëg yónni ay yu mel noonu kooku na ko leer ne mais weesoogul téeg bi ko tiim bu dee day dem ci yàlla dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam doxi sunnak alquran na ko leer ne gis nga tuwaa niig bi ko tiim weesoogu ko mbaxana bu dee sol na mbaxana gis nga mbaxana moom sol weesuwu ko sax moom di dem fen kooku mu nga ca suuf ndax jikko yu ñaaw yooyu mu yor yow nan loolu ban problème a ci nekk nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sangu ñépp Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu te doon ko liggéeyal nee na da nga gis jàmm bu jigéen moo doon ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ki mu doon fekk ko mu toog mu ñëw jàpp ci loxoom xëcc ko ba dem moom waxtaan ak moom diis ko ay soxlaam mu fajal ko ko te du dem yonente bi alei satu salaam fekk moom jàm bu jigéen boobu demul moom du dem mu taxaw di ko déglu te gisoon nañ fan yëre Seydina Umar ibn al-Khattab bi muy déglu Seydina Xawla di nga ki nga xamante ne nii mooy al mujaadila boo bële mooy bi ko nekkee di diglu nga xamante ne nii bu yàgg ba kim ñoom àndoon naa ko ah yow amirul mu'minin ndaw si moom yàggal na la de mu ne xanaa xamu ngeen kii mooy kan moom la suñu borom dégg ay waxam daal di wàcc alquran ne laqad sami'a allahu qawla allati tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wàcc saar boobu noonu kon loolu mooy jikkoy jullit waaye toog naan man waaye yow man jigéen dina ma kii quoi ah góor yoo xam ne nekk seen kër yi mel ni ay dictateur nekk ñoo xam ne mooy man mënuñoo muñal dara boo leen nee kaay yàlla tere jottali ma jumbo bi sax ñu mer nga gis ñuy futtu yor seenum journal nekk ci télé bi di zappe kese yow xam nga ne sore nga jikko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na bu ma soona nekk ci kër gi ci liggéeyu waa këram waa kër gi la doon nekk di jàpp bu dee dañuy togg nga gis ko mu leen di jàppale def mu nekk ci bu julli jotee nag day mel xamu leen ñoom xamuñu ko mu génn dem julli ji loolu mooy ak ngóora ak a nekkul takk seen ceinture du xuurali baat foo ñëw ñépp taxaw nga mel ni gourdin bu yoru gourdin tiim bopp nit ñi di toj loolu dum góor lool mooy ak ak ak loolu mooy ak suufe mooy ak nekk xale lool mooy petitesse bassesse loolu lay tekki mooy na yow àggoo fenn ki àgg fenn mooy ki nga xamante ne nii moo jombalul boppam ku nekk man koo liggéey loo même xale yu ndaw yi sax ku dee ne gis na ne lii ñu koy def def loolu baax la te tamit du yàq nekkul loo xam ne bàkkaar la mu man ko mu def ko ndax xam ne moom borom bi lay jëflanteel jëflantewul ak mbindeef mii taxaw loolu mooy jikkoy nit kon nag min zakarin wa unsa mu ne moo leen bind ci kon nag ci góor ak jigéen kon discrimination entre kii woy góor man maay moom jigéen la kon maa ko war a gën manu la ne waaye idée féministe yi nga xam ne ñoom it ñoo gën a feebar ñépp ñoo it manu fee am naan waaye parce que jigéen lañ droit des fem droit des femmes bëgg a toog ci xefu nit ñi fontoo nit ñi loolu it am xam naa ñu yem bii di ñëw